أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم tey ñëw tey suy bindub fanweer ak juróom benn ci firib téere Laxdari ñu ngi toll fi borom téere bi di waxe yàlla na ko yàlla yaram wala yaxillu lil xaa'idi solaatun wala sawmun wala tawaafun wala massu mushafin wala duxulu masjidin wala yaxillu lilxaaidi solaatun wala sawmun wala tawaafun wala massu mushafin wala duxulu masjidin warantee nee na walaa yaxil walaa yaxillu du dagan lil xaaidi ñel ko am mbërëg solaatun julli ku am mbere kat daganu ci moom muy julli bu jullee julli gi di wér moo xam farata la wala naafila wala saw mu caag mu woor tamit dagan ci moom muy woor bu wooree woor bi du wér wala tawaaf mu caag mu wër kaaba du ko def même dugg jàkka kon koo xamante ni dafa am mbërëg du dagan ci moom lépp loo xam ne waxoon nañu ci ko amul jàpp daganuñ ci moom ñu ko ñu dolli si tamit julli du dagan ci moom woor du dagan ci moom tawaaful wër kaaba bi dagan ci moom masu mushafin laal kaamil ci moom duxoolu masjid tamit dagan ci moom yii yëpp benn du dagan ci koo xamante ni moom amul jàpp wala kon ku am mbërëg yii yëpp benn du si dagan ci moom moo tax man wala yaxillu du dagan lil xaaidi ñeel ko am bëri salaatun julli wala soomum caagin woor wala tawaafum caagin wër kaaba bi wala massu musxafum caagin laal kaamil alxuraan wala duxulu masjidin caagin dugg jàkka beneen téere bi nee na wa alayha qadaau sawmi duuna salaati wa qiraatuha jaa'iza ولا يحل لزوجها فرجها ولا ما بين سرتها وركبتها حتى تغتسل وعليها قضاء الصوم دون الصلاة وقراءتها جائزة ولا يحل لزوجها فرجها ولا ما بين سرتها وركبتها حتى تغتسل وعليها war na ko qadaa'u sawmi fay koor duuna solaat walif julli waxoon nañ la ni kat moom yoon ba rek moom kat julli daganul ci moom koor tamit daganul ci moom loolu daganul ci moom du ko def kon ki am mbërëg jamono bi am mbërëg bu heure julli jotee du julli te bu julli jàllee du fay julli julli bi ñuy fay te ñu waxoon la moom mooy julli am ba mbërëg bi fekk ko ci julli waxtoom jot mbërëg mu yéex ko ci ba mbërëg fekk ko moom julli moom du ko fay dégg koor koor nag moom daf koy fay koor moom bu amee mbërëg du woor waaye bu koor bu mbërëg bi jeexee day fay weeru koor weeru koor bi nga xamante fay ko fa war ko woon daf koy fay bu koy yéexee fay na ba beneen koor ñëw su waa kafaara mën na ko cee fay mu ni wa qiraatuha jàngam alxuraan jaaisa dagan na dagan na mu jàng alxuraan waxoon na muy laal kaamil alxuraan waaye mu jàng alxuraan dagan na mu ni jàng alxuraan tey ko mu laal kaamil alxuraan mën naa nekk dañ koy ubbil kaamil bi mën naa mën naa nekk tamit mu xool ne nu mën a def ba jàng waaye moo xam ay xaaj la wala dañ koy moo xam ay xaaj la wala dañ koy sil kaamil bi ñu xool di jàng mu ni walaa yaxillu du dagan li zawjiha ñeel jëkkëram farjuha payam payam moom doo si am di am rek jëkkëram muy sëy moom dañ ko koy dañ ko koy tere dañ ko koy dañ ko koy tere boo xam ne yëpp nañu kumba ko am mbërëg moom dafa dafa xaraam sëy moom dafa xaraam wala ma bayna surati jaag nekk diggante mbax bi warubatiha ak bëti oom um, diggante jëmbaax bi bëti oom um, bëri tamit dañ tere jëkkër ji nax dañuy ragal saddan li zariana sadd zariana dañuy ragal bu bu si bu si nekkee mën naa am yàlla dogal mu dem ba tàbbi ci pay bi moo tax ñu tere ko sax diggante jumbax bi bëti oom um bi hatta taxtasila ba keroog ndaw si di sangu bu ndaw si ba sangu nag mu soog a seeg moom dafa ne wala yaxilu dagan li zawjiha ñeel jëkkëram farjuha payam wala ma bayna surata caa ngi nekk diggante jumbax bi wa rukbatiha ak bëti umam bi xataa taxtasila lu mu sangu wa alayha war na ko qadaau sawmi fay koor duuna solaat walif julli wa qiraatuha jàngam jaa'izatun dagan na wala yaxillu dagan li zawjiha ñooy jëkkëram farjuha payam wala ma bayna surratiha caagin di nekk diggante jumbax bi wa rukbatiha ak bëti umam xataa taxtasila ba mu sangu kon yem foofu bane yoon insha allah rabbi